liyamiiza allahu alxabiisa min altayibi wa yajcala alxabiisa bacdahu cala bacdin fa yarkumahu jamiican fa yajcalahu fi jahannam ulaa'ika humul xaasiruun suñu boroom tabaaraka wa taala li wax ci laaya fanweer bi ak juróom ñaar mu ne nag boo gisee li ma waxoon ci laaya bii ñu génn que ne ñoom yéeféer yi dinañu xëy si dépenser seen alal yi ngir dox diggante ni ñeeg yoonu yàlla wii tabaaraka wa taala mu ne dinañu ko di dépenser de xëlséef nañ koo dépenser ginnaaw gi bu nekk rëccu ci ñoom ginnaaw gi ñu gañe leen moo taxi seetal rek gis nga jamono yi mooy ne moo masam nag de guerre bu fi yéeféer yi kii euh, sumb affaire yay nekk rek mais xool leen ca mujjantal bi gars yi dañuy perte mooy dañuy liñ naan embourbement dañuy sóob xare yoo xam ne début bi nii man nañoo gañee ci début te loolu du gañe dañuy ñëw bombarder fu nekk ndax gars yi ay ay ay ñoom yoruñu lu dul seeni pistolet yu rudimentaire yooyu gaa yor ay bomb yéeg ci niir yi daal di leen bombarder mu jeex ñu jële fa nguur ga ñëw toog mais dañ fa dul sax après dañuy delluwaat foo jaar ñu ñibbi foo ndax mënuñu faa nekk dañ fay nekk gars yi lankal leen ko noppal leen ko ba dañuy mujj xam ne fii manu la nekk quoi ñu daal di dëpp nekk ñoo xamante ne nii dañuy am defet te loolu moom ku ko seet histoire jarul nga daan keroog xew nag ñàkk ñàkk xew looloo fi masa xew kon nag affaire bi moo la mu ne nag kon mu ne nag boo gisee borom bi def nii te nee na ñuy weddi ci ñoom ba faatu ilaa jahannama ca jahannama yuhsharuuna fa la ñi leen di pangalëg de suñu boroom nag ne li yamiza boo gisee suñu boroom def nii da koo def ngir mu ràññee allahuma boroom bi tabaraka wa taala alxabiisa li bon li gën a yées li gën a yées mooy ne moom la bëgg a ràññee mina tayyib bi ci lu baax ndax ñoom yéeféer yi doon dépenser ci yoonu ngir fay yoonu yàlla suñu borom moo ràññee ñi nga xam ne ci ñoom defoon na ci ñoom yiw comme ñoom Abu Sufyan daal di leen def ñu daal di mujj dugg ci lislaam ñoom Hakim na Hizam bi nga xam ne bokkoon na ci armée bi du ñoo ñëwoon keroog naan Utba ndax duma la wax loo xamante ne nii danga ciy am wayu rafet ci biir Quraysh ba nuy àddina bi tukkee mu ne ko lan mun a ko dëppale nit ñi ak ñoom Mawlana al-Abbas ibn Abdul Muttalib radiyallahu baayu Seydina Ibn Abbas du mu ngi woon ci mbooloo mi ci waa Quraysh la àndaloon ci yéeféer yi bañ jàpp ko prisonnier suñu borom ñooñu ak ñi nga xamante ne moo namb ci ñoom yiiw keroog mooy moom ñoom mu daal di def ngir mu ràññee alxabi allah buur yàlla alxabiisa li gën a yées muy ñoom Abu Jahl teg leen ne ñoom Uqbatum na bi mooy teg leen ne mina bi ci li nga xam ne moo teey ci nga xam ne ñoom la mujj def ne ñoom dinañu gëm wa yaj'ala mu def alxabiisa lu bon li ba'dahu lenn li ala ba'din ci leneen li daal di leen dajale fa yarkumuhu mu daal di koy dajale dajale leen jami'an leen seen fa yaj'aluhu mu def leen nag ab taa ab taa ab say ñoom ñépp mu sànni leen fii jahannama ci biir jahannama mu sànni taa boobu ci jahannama ulaa'ika gaa yoo yële humul xaasiruun ñooy ñi perte ñi nga xam ne ñoom mujjuñu dara lii lépp dara taxul ne lu dul ne ñoom jahannama direct lañu teere comme ñi nga xam ne ñoom la alak keroog Badar de mu ne qul waxal lilladiina kafaru ñi nga xamante ne nii ñoo weddi seen boroom tabaaraka wa taala in yantahu bu ñu arrêté di xeex ak borom bi tabaraka wa di xeex ak lislaam bi bëgg fay l'islam bu ñu arrêté rek yughfar lahum dees na leen jéggal maa salafa li nga xamante ne nii moom moo jiitu woon ci lu ñu jiitaloon ci yu ñaaw ci jëf yu ñaaw ak pas-pas bu bon ak yi nga xamante ne sax yàgg nañ koo def di xeex ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam yooyu yépp suñu borom nee na bu ñu arrêté rek dugg ci lislaam ñoom de moom dinaa leen jéggal li nga xam ne moom lañ jiitaloon ci lu yées wa in ya'udu waaye nag bu ñu delluwaatee ñu duma leen ñu ne dinañ ñëwaat beneen yoon waa bu ñu delloo faqad nañu xam ne madat daal di woon nay romb jàlloon na fi sunnatul awwalin tëraliinu jaariñu ñi nga xamante ne nii tëraliinu ñi nga xam ne ñoo leen fi jiitu woon mooy képp koo xamante ne nii da nga doon contrarier doon xeex doon wuteek yonent bala sa boroom yoon yónnee woon alayhi salaatu wassalaam na nga mujj moom loolu romb na fi gis nañ fi histoire ñoom Firawna ak gaa yooyu waa Samuud ak waa Aad nan lañ mujj ñoom ñépp borom bi dafa la daf leen a mbugal ñoom ñépp mu ne waqaatiluhum mu ne yéen jullit ñi xare leen ak yi nag hatta la takuna fitna ba ni nga xamante ne nii mooy dootu ngeen am benn fitna di tiit mooy ak ak ak li nga xamante ne nii di jaamu yàlla nekk ci insécurité du ngeen ko sax mën a def ndax ragal yéeféer yi loolu moom xeex leen ba loolu deñ mooy lislaam looloo tax muy xeex moo tax suñu boroom ne man qaatali li takulan qaatala li takuna kalimatullahi hiya al-ulya fa fi sabilillah biñ koy laaj ana kan ar rajulu yuqaatilu shujaa'a benn waaye ngi moom day xare parce ñu ne waa ji guerrier la ar rajulu yuqaatilu ya kii moom day xare parce que rek dañ koo laal fa mu bokk wala ñamu bokk loom lañu wax lu dul noonu mu daal di koy mbubbale mbubbam l'islam bu dee ci ñuy waxi l'islam la ne looloo tax ñuy xeex naan nag fii mu ne dañuy jihaad te jihaad duñu tus mu ne am na koo xam ne noonu lay xeex ak ñu mel noonu daal yonent mi alayhi salaatu salaam moo kan moo nekk ci yoonu yàlla mu ne man la képp ko xare lii takuuna ngir mu nekk kalimatullahi baatu borom bi tabaaraka wa taala muy shahaadatu an laa ilaha illa allah ku xeex ngir loolu féete kaw kooku moo nekk ci yoonu yàlla kon nag mu ne léegi yéen nag xare leen ak ñoom ba ni nga xamante ne benn fitna du fi nekk mooy ne du ngeen jaamu seen borom ba pare pare nekk ci àddina bi manu ngeen a jaamu seen borom ci gox yi ngeen ne fem même réew jullit yi sax manu faa jaamu yàlla mu ne bu lool amee moom na ngeen xare gaay nag ba kera nag fitna googu di deñ moo tax noonu la ko mawlaana ibnu umara radiyallahu taala anhuma daldi daldi woon daldi woon nu fekk euh, firee lu mel noonu bi nga xamante ne nii ci lañ ko doon wax ay xare lan moo tax yow xare woo ak lii yooyu bokk ci xare yi mu ne déedéet ñun dañ doon jaamu di jaamu boroomam tabaaraka wa taala doonu loon am fenn fu mu xa jaamoo boroomam lu dul ne yéefar yi dañ ko doon fitnaal di ko teg ci ay daan di ko teg ay mbugal ak lu ne suñu boroom digaloon lu ñu xare ñun nag xare nañ ba loolu daanaka lool des lool deñ na léegi nag mbooloo tax man nekkatuma fi di xare yu mel noonu moo tax mu naan ku ma ne woon xa ku ëpp ku ne hayya ala salaa képp ku ma ne kaay leen julli dinañ la wuyu waaye képp ku ma ne man Ibnu Umar ku ñu ne kaay leen xareeg diw te ñooñu nekk jullit dara lañ la dul lu ñu xareeg diw te muy jullit dara lañ la dul wuyu kon nag mbir maa ngoog kon xare leen ak yéeféer yi ba ni nga xamante ne du ngeen am benn fitna ci seen diine du ngeen jaamu seen borom bi am fitnaa ak tiit naan waaye manu ngeen koo jaamu manu ngeen a sax doxal li borom bi tabaaraka wa laa daal di digal ngir ngeen nekk ci ña leen koy tere na ngeen sexe xareek ñoom balaa takuna fitna wa yakunu bu ko defee mu mujju nekk ad diinu soobu waaye yi nga xam ne mooy féete kaw kulluhu mbooleem seen lillaahi ñeel borom bi tabaaraka wa nekk moom kese lañuy jaabu foofu en tout cas mooy féete kaw leneen lu dul moom ta mooy noot in fa innañ taxaw léegi nag bu ngeen arrêté fa inna allah yëg leen ne borom bi tabaaraka wa taala mooy bu ngeen xareek ñoom ñu bàyyi nekk nekk ay jullit wala ndax lislaam lool la mooy bu ñuy xareek yéeféer yi soit ñu nekk jullit wala ñu ne ñun de nañu des li ñu nekk waaye dañuy nekk ci suuf autorité jullit yi réew jullit yi mooy moo ñuy moo ñuy moo ñuy saytu mooy di yor suñuy mbir sinon gars yi dañuy dal sa kaw ëllëg léegi loolu la naan fa yeneen taxaw bu ñu arrêté nag ci xeex lislaam bu ñu arrêté ci bëgg fay l'islam kon nag fa inna allaha yëg leen ne borom bi bima ya'maluna basir ci li ñuy jëf ñoom ak yéen it li ngeen di jëf ah ku ko gis la de te ku koy saytu la de léegi nag mu ne wayin tawallaw waaye bu ñu dummóoyoo nag ne dara lañ dul gëm te dara lañ dul bàyyi yéen du ngeen fi du ñu dugg ci ci l'islam de waaye du ngeen ko fi jaamoo kenn du ko fi doxal parce que suuf si l'humanisme moo fi war a dox yii ngeen di woote naan l'islam c'est du barbarisme yooyu fa inen tawa fa in tawal tawallaw bu ñu dummóoyoo fan la mu na ngeen xam ne ann allah ke ne borom bi tabaraka wa taala yéen jullit ñi ko moo méngoo seeni mbir mawlaakum moo leen di dimbali saa bu ngeen gënee seen borom di dem ci ay xare gëm ne bi moom loolu tegu bu leen ko teg ci ndax am nañ armée yu mat ak amuñu ko képp ku borom bi ànd ak yow amoo looy tiit mais na fa ngëm yàlla gi ne tey doxal sunna yonent bi alayhi salaatu wassalaam yëg leen na kon borom bi mawlaakum moom mooy ki nga xamante ne ni moo leen di dimbali te mooy ki nga xam ne moo méngoo seeni mbir ni'mal mawla ëskay bu ki nga xam ne moo méngoo seeni mbir moom borom bi tabaaraka wa ta'aala mawla